est-ce noddukat am na droit di laaj alal ci li muy laaj ci li muy nodd ku mel ne al imaam mundir raximahullah eh, mu ne dañuy wax li mu wax après ñu ñëw ci lu gën ci beneen affaire al imaam ibnul mundir raxmatullah alayhi mu ne eh, ixtalafa ahlul ilmi fi axdi al ujrati ala al adaan fa karihat taa'ifatun dhaalika wa mimman kariha dhaalika alqaasim ibn abdirrahmaan wa ruwiya dhaalika an ad-dahhaak ibn muzaahim wa qataada mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañu ci joxe li nga xamante ne nii mooy laajug pay ci noddu waaw mu ne am na ñoo xam ñoom dañ koo bañ kariha bii du sidd dañ koo bañ mu ne alqaasim ibn abdirahman moom bokk na ci mu ne solo nettali nañ lii it ci ab dahhaak ibn Muzaahim rahmatullah ala al ak imaam Qataada waaw ndax ah, ñuy benn wax la mu am ñeneen mooy euh, te du ñuy rek ah, lii nii euh, boo dañuy wax côté noddu ba pare parce que masala bii nii boo seetloo sax gisoon nañu ko <laughs> gisoon nañ ko te dinañ la dinañ la ko rappeler buñ la ko rappeler diñ ko mooy du intitulé bi nekkul woon lii est-ce que ab noddukat mën naa laaju ab ay dërëm wala am pay ci nodd gi muy nodd ne man voilà moi je suis le noddkat kii euh, le muezzin attitré waaw man noonu ngeen koy waxe léegi nag il faut nga am un bulletin de salaire ah ton son ton activité c'est quoi l'appel à la prière voilà on signe le contrat ñu signé ko après yow nga ñëw léegi nag ñu lay fay wala rek même burul ay ay signé contrat en tout cas daal ñu ngeen wax ko moo xam ne wax ngeen ko ndax wax gii baax na bu ngeen ko xasee wax do ngeen même bu ngeen ko bindul mooy mbir ma fasu naa léegi euh, mooy am nañ am na kii lii nii par exemple xanafiya yi dañ koy bañ xanafiya yi dañ ne lii moom dafa xaraam moom de façon moom ay di noddu la mais noddu jaamu yàlla la di xanafiya yi ak ñoom al al imaamu Ishaq ibn Rahawayh ñoom al imaam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom ñëpp dañoo bañ affaire bi ne non non non non non non non di ja lan déedéet <laughs> waaw loolu moom moom moom moom moom moom moom mukk moom waaw waaw léegi mu am ñoo xam ne dañ koo permettre. moom mu ne imaam ibnul mundir wa raxasa maalikun fi l ajri ala al adaan wa qaala laa ba'sa bi wa qaala al awzaa'iyu al ijaaratu fi daalika makruuha wala ba'sa bi ahli bi axdi rizqi min baytil maali ala daalik waaw walam yara ba'san bil ma'unati ala gayri shart léegi kon première wax bi mooy dañ koo bañ xanafiya yi jële nañ ci imaam ahmad imaam isxaaq ñoom ad-Dahhaak ibn Muzaahim al-Qaasim ibn Abdirahmaan ak ñeneen ak du ñuy rek ak ñeneen ñeneen la ñëwal buñ lay fàttali la le ci lu gën yaatu insha allah gis nañ ne am ñoo xam ne dañ koo permettre nee na comme imaam Maalik mu ne permettre na jël ak pay ci eh, ah, ci ci ci noddu mu ne lool gisuma ci problème amul problème la ba'sa bihi mooy no no problème waaw foofu amul problème mu ne kantaa al imaam al awzaa'i raxmatullaahi alayhi moom dane euh, euh, li bon mooy al ijaara fi daalika makruha mooy dañ koo sib quoi mooy comme li ñu waxoon sànq pour contrat mu mel ni benn location la booy def yow ñu koy service muy nodd gi loolu dañ ko sib mu ne waaye wala ba'sa bi bi axdi rizq min baytil maali an mu ne waaye nag amul problème mu dee ci baytul maal mooy trésor public waaw alalu kii yi moom bu boobaa mën nañu jël ci trésor public utal ko ci loo xam ne dañ naan noddukat yi ku nekk lii mooy sa pension wala xaw ma nu ngeen koy tuddee mu ne loolu moom gisu ci problème quoi al imaam al awzaa'i rahmatullahi alayhi mooy ñu ko ciy jox noonu saa mu nekk loo xam ne moom day ñëw naan gaay luye leen monsieur kii ay wo mooy gaay daal ñooy xool ci baytul maal luñ ko jox waaw mu ne loolu garaawul waaw mu ne tamit ñu koy dimbali di ko jàppale sa ci loo xam ne defu ko charte waaw boo seetloo moom li muy bañ mooy charte xam nga contrat ijaara mooy ak contrat lay doon comme ni salarié bi di ñëwee employeur am ki koy liggéeyloo ne lii la tâche yi lii ngay liggéey mois je fais j'ai entreprise qui fabrique xaw ma lan des logiciels xawma ma lan ak lan léegi man lii laa bëgg nga def ay développeur bu dee gaa yële wala man hey man ab tool laa yor waaw léegi yow dangaa nawetaan si waaw mooy nit ku nawetaan si nawetaan si nag buñ nee waaj dafa nawetaan yi loolu tekkiwul ne dafa football yi waaw ñun. léegi ci ci ci wax yi un Dakar waa moom pour moom nawetaan fu ñu ko waxe affaire affaire kii la mooy affaire affaire seet nawetaan yooyu rek ñuy def seen po yoo woog match yooyu ñuy def ci été bi nii nii déedéet nawetaan bu ñu ko masoon a wax loolu moo wolof bu yàgg la mooy lan day am ba léegi mooy ci tool yi ci àll ci ci village yi dafa am nit ñoo xam ne ñoom par exemple amuñuy tool mais bëgg nañ xaalis mooy comme ay travailleurs lañ rek ñuy chercher travail léegi mooy ay voilà saisonnier lañ ko wax bu doon France fii dañ naan saisonnier comme gars yi dem ci vendange yeeg gars yi dem ci toolu haricot yeeg toolu raisin yeeg gaa yooyu comme ñooñu rek la fële nag Sénégal nag dugub la ñuy bay gerte ak basi ak gaa yooyu waaw ñoomin ñebbeeg ah ak ñi am ñuy bay euh, leneen ak leneen léegi nit ki day ñëw ne moom ne moom ne moom dafa bëgg nawetaan ci nawet bi ñëw liggéey si bu ko defee après ñu mu waxtaan ak boroom tool bi waaw waxtaan ak moom léegi euh, bu d'accord que ne lii nii lay fay voilà ñu d'accord que ne lii lay fay euh, moom comme que euh, saison des pluies yi Sénégal en général trois mois la wala deux mois et demi wala yooyu mu ne daal en tout cas fi mbay mi commencé waaw bu tawagul lay tàmbali ñu jox date bu fix ba li nga xamante ne nii ci la ñuy góobe waaw ci la ñuy góobe ci la ñuy jéqee gerte gi góob daldi euh, euh, def li ñuy def yépp ba jël gerte gi ba yóbbu ko ca sàq ya ak dugub yi buñ defee loolu nag léegi yow ma fay la nag mooy loolu contrat la lii laa la ciy fay ñu d'accord loolu baax na loolu nag xam nga loolu loolu loolu mooy nawetaan waa ji loolu mu def dem mooy saisonniers yi en wolof dañ naan waa ji dafa nawetaan yi waaw waa ji jóge fii nii ci Lyon dem ci ah, ci dem ci ci ci ci ci ci tool yi fële ca Bretagne ak yooyu moom bu doon ci wolof dañ naan waa ji ah ana diw moom dama koo gëj a gis fan yi ah moom de dafa nawetaani Bretagne day sànni fële ca noor ba waaw loolu la moom de daa dem bawol nawetaani waaw loolu nag moo gën nawetaan ja gaa yi def te ñooñu buñ demoon ci tool yi moo gënoon seen bal yooyu nga xam ne laa yusminu wala yughni min juwa léegi nag bi nga xam ne noonu la demee kon boo seetloo al imaam al yi li muy bañ mooy loolu mooy loo xam ne ab contrat moom boo seetloo danaan buñ ko buñ jëlee di ko jox ci baytu maal loo xam ne daal mën nañ ko ciy jox loolu garaawul waaw loolu garaawul ak tamit <laughs> boo ak charte yi ñu ciy teg ndax contrat daay am charte mu ne loolu daal la d'accordul waaw kon. ah am na beneen wax tamit boo xam ne ñoom dañ ne no mu muaddin bi kenn du ko jox dara lu dul ci xumus bi mooy wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa ñu ne loolu noonu kese lañ koy jox ci xumus boobu lañuy seet ci butin de guerre yi mooy partie boobu noonu ci alal yi moom lañ ci lañuy ut daal di ko ciy jox waaw te kenn du ko jox ci leneen voilà loolu jëlee nañu wax jooju al imaam ash-Shafi'i ah imaam Ibn al nag moom bi mu waxee affaire yi moom dafa dëgëral tere gi xaraam gi ki jël li nga xamante ne nii mooy ak pay ci li nga xam ne mooy ak nodd léegi euh, sauf moom moom mii moom nii boo gisee. ñoom ñu daal di koy xaraamal daa am lu tax mooy comme xadiis bi parce que xadiis bi da leen di jox poids le fait que yonent bi aleyhi salaatu wa mooy masala mi nga laajaa moom ci boppam moo ko wax wattaxid moo wax Seydina Usmaan ibn noddukat boo xamante ne ni du jël ci ak noddam benn pay voilà ñu ne lool leer na ñu ne tax imaam kii nu mu tudd seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu <laughs> doomi abu mahzura <laughs> comme que ñu ngi wax nodd nag mooy <laughs> ah wax nodd te tuddoo abu mahzura moom radiyallahu anhu dina xawa a yéeme de léegi kan mooy abu mahzura hein je suis à maa ngi déglu man huwa as-saxaabiyu abu mahzura waruma woon wax sax saxaabi mu bu woon wax mais ba ma nee radiyallahu anhu waaw gars yi dañ naan waaw loolu de moom boroom xam-xam yi moom en général loolu dañ koo jagleel saxaaba yi kon waaw kon saxaaba léegi mooy kan abu mahzura waaw yaa ngi koy lëkkaleeg nodd de xanaa am noddukat la woon ma la déet loolu yow du laaj boo ma war a laaj man maay laaj ngay laaj naan ma xanaa am noddukat la woon yow kay yaa war a tontu e kan mooy al <laughs> al imaam Abu Mahzura mooy kan saxaaba la woon dëggal si noddukat la ci noddukatu yeneen time alay saar saar na bokk parce que c'était pas que Bilal ak Seydina Ibn Umm Maktum kese ah waaw ah. Seydina Abu Mahzura mii ci la woon la léegi fan la nekkoon ah déet arab yi ma ne la mais saa yi bàyyil si lii ngay wax arab yi mooy lan arab yi lool kay leer na saxaaba bu nekk jamono yeneen ma lay saab saab fan la nekkoon nga naan ma arab yi arab yi kay leer na ne arab yi arab yi la ne woon péninsule arabique kay la ne woon <laughs> léegi loolu du laaj loolu du tontu yow léegi tontul lu leer <laughs> léegi ma ma gën a leeral mooy ban dëkk la nekkoon ci dëkku ah Hijaaz yi péninsule arabique bi fan la ne woon eh, ah pourtant def nañ tarjamaam pourtant gis nañ ay mbiram te guddal nañ ci lool waaw waaw indice yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dégg ku doon no ay xale dafa gis ay xale dégg fa ab nodd ci seen biir ay jeunes mu woo leen ne leen kaay leen fii kaay leen kaay leen ñu ñëw mais nodd gi daf ko yéem daf ko yéem te boobu ñoom dañ doon jéem a saboote jullit ñi kat dañ doon kii rek di fonoona mooy di saboote yeneen tubaab yi sax woo leen ne leen ñëw la ñu ñëw mu ne kenn par kenn noddal ma dégg <laughs> gaa yi par kenn di nodd ba muy moom mu ne ko yëw mii la <laughs> de def ko noddukat makka moo doon noddukatu waa makka. al imaam Abu Mahzura xamal ko jàngal ko nodd nag ba pare mu nodd mu daal di jël eh, ab surra bu def ay ko ay ay ay diinaar dirham sànni ko ko jox ko ko ah ko mooy Seydina Abu Mahzura mooy muazzinu al balad al moo doon noddukatu waa Makka yonent bi alei saatu moo ko fa tegoon waaw moom nag doomam dafa am doomam doomam joo xam ne moom it noddukat la woon dafa abdallah ibnu umar radiyallahu anhuma ne ko yaa aba abdirahman inni uhibbuka fillah mooy ñëw ne ko yaa yow abu abdirahman man de ah sopp naa la ci buur te yàlla kese tax ak ci buur dama laa sopp ci buur yàlla waaw waaw léegi <laughs> euh, kii la ci fidda la woon du dahab ci xaalis surra ci fi la ko kii woon loolu imaam an-Nasaa'i solo woon na ko voilà boobu léegi euh, bi mu waxee loolu yaa aba abdirahman yow ah yow abdir doomu imaam abu mahzura ne ko abu abdirahman man de sopp naa la ci yàlla sayyidna abdullah ibn umar ko wa ana abghaduka ubghiduka fillah man nag bañ naa la ci danga maa bëgg ci yàlla man bañ naa la ci yàlla man allahu akbar <laughs> non c'est que sincère sincérité sincérité ri non dafa neex quoi dafa neex dafa neex kan moo pare ci ñun tontu nit lu mel nii te xam nañ ne seydna abdullah ibn umar la yubghidu illa la yuhibbu illa lillah wa li rasulih sallallahu alayhi wa sallam seydna abdullah ibn umar al athariyu nga xam ne jeexitalu yonent mi alay saa salaam ak li mu jëf lay topp dee yoonam newu ci ak lu mën a xew na àddina bi wëlbatiku këpp daanu def lu ne waaye kenn du ko teree def li yonent saa salaam def bu ñëwee nit moom mi xam yonent alay saa salaam mi nga xam ne moo jàngale ne bu nit waxee la inni uhibbuka fillah nga ne ko yow yal na yàlla sopp yàlla mi nga xam ne moom euh, moom nga ma sopp ci moom yal na la sopp moom mu xam loolu ba pare nit naan ko inni mu naan ko wa anni ubghiduka fillah waaw danga maa sopp wa ana abghid ubghidu abghad way way ubghiduka fillah man dama laa bañ yow waaw ci yàlla mu ne ko mu man nag yëgal ne danga maa man dama laa bañ ci yàlla doomi abu mahzura bi ne subhaanallah uhibbuka fillah wa tubghidani fillah mu ne mbir mi jële ko kaw ah moo yey nag mbir mi jële ko kaw <laughs> si parce que lii personne n'attend <laughs> ay sëñ bi yaay maa la bëgg waaye yow yow bëgg naa la ci yàlla de yàlla kese tax maa ne ko man nag maa la bañ ca yàlla kese tax la maa la bañ ci yàlla sopp naa la ci yàlla maa la bañ yow ci yàlla waaye dina subhaanallah gàcc ngaa laa maa yàlla waaye subhaanallah waaye lan moo xew ba ma sopp la ci yàlla nga may bañ ci yàlla seydna abdullah ibn omar ne ko innaka taaxudu ala adaanika ajra boo gis boo gisee ma bañ la ci yàlla mooy dégg naa ne te tamit xam naa ko mooy du dégg gis nga parce que dafa leer dana ko innaka ndax yow li tax ma bañ la ci yàlla taxudu dangay ngay jël ala adaanika ci nodd yi ngay nodd ajran ak pay a ah yow danga am salaire ci nodd gi ngay nodd di ut salaire ci nodd gi ngay nodd te nodd jaamu yàlla max la jaamu yàlla kese nga bëgg ñu la ciy fay gaa yi ne lii nii yépp day wane ne loolu dafa xaram en plus loolu day day day day affecté yéene nit ki parce que loo xam ne jaamu yàlla ju ñu war a defal buur yàlla kese mu nekk loo xam ne dafa soxla yéene gu baax parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey dafa nekk koo xam ne ku sell te du nangu lu dul sell loo xam ne nag jaamu yàlla la hein nga ciy laaju pay loolu day indi day yàq yéene gi mën na yàq yéene gi waaw mën na indi problème ci yéene gi ñu ne yii ñii yépp day wane la loolu dafa xaram kon waaw waaw loolu la loolu la léegi kantaa ñële ñoom dañu ne bon affaire bi daal mën naa ne waaw parce que ñoom ñu ne parce que euh, joxe pay gi man naa ne parce que yonent bi alei saatu yow léegi tudd nga fi ne euh, euh, baayam baayu ki nga doon nettali sànq muy abu mahdura ci boppam radiyallahu anhu keroog bi mu noddee ba pare nee na yonent bi aleyhi salaatu daf koo sànni daf ma sànni benn benn besace benn takk boo xamante ne nii ab pochette bu doon tey besace boo xam ne ay ay fidda moo fa ne woon or non xaalis waaw léegi ñu ne loolu da koy wone am nañu tamit yeneeni dalil yoo xamante ne nii ci lañu tegtaloo côté bii ñu ne euh, yonent mi alayhi salaam dafa wax ci xadiis bu ne ci saxiixu imaamul Buxaari ah xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah mu ne li gën muy xadiisu mawlaana ibn Abbaas inna xayra maa minha al ujuur ah, ah, ah, li gën alquraan waaw li gën lu ngeen mën a jële ak pay mooy alquraan parce que euh, masala bi li ma la doon wax sànk li ma la doon li ma la doon wax sànk li ma la doon wax sànk naan mas nañ ko gis mooy ne masala bii nii dañ ko intitulé woon neneen mooy masalaam est-ce que ma am nañ droit jëlu laaj pay ci booy jàngale alquran wala booy jàngale xadiis voilà foofu fële lañ gisoon loolu masala boobu waaw te ca lañ la waxoon waxu imaam as-Suyuti yi wax ci alfiya bi wa axidun ajral xadiisi yaqdaxu jamaatun wa axaruna samaxu wa axaruna jawazu liman shughil an kasbihi faxtiira haadaa wa qubil wa axidun ajral xadiisi yaqdaxu jamaatun wa axaruna samaxu wa axaruna jawaazu liman shughil an kasbihi faxtiira hada wa qubil loolu la al imaam as-Suyuuti yi waxoon mooy en fait masala yi yépp benn lañu waaw mooy xam nga fii dañ la wax adaan loolu moo tax masala yi boo jàppee benn loolu it la am njàng tamit di jariñ <laughs> mooy masala bi ci yoon ñun waruñ ci woon sax waxaat lii ñu ci wax nii jot ko cee jot ko ci wax nii wa mooy waruñu fu woon sax nekk di waxaat lii parce que dañ koo gisoon te am njàng mooy buñ la waxee dafa am yoo xam ne ñoo niroo te ñoo bokk ay àtte ah yi nga xam ne ñoo niroo nazair lañ ñoom ñoo niroo ñooy bokk rek mooy jàngale alxuraan jàngale xadiis jàngale eh, diine xam-xamu diine hein ak jàngale li nga xamante ne mooy yooyu noonu est-ce que nit mën na cee utub pay hein mooy mooy laal masala boobu rek ndax nga ne ma e noddu am na différence parce que jàngale bi euh, dañ naan la euh, lan mooy différence bi ay wa continuer li nga naroon na wax bon parce que jàngale bi jàngale alquran waaw léegi jàngale alquran lan la lan mooy àtteem fardu kifaaya la mu ne waaw kay waaw kay léegi noddu lan mooy àttee noddu ah est-ce que du fardu kifaaya ma la non waxuma la est-ce que est-ce que moom newuñu ci ay est-ce que dañuy wax lu leer xam-xam kenn du ci tatonee ka wax loo xamante ne leerul lan mooy àttey nodd waaw est-ce que lu ñu sopp kese la wala farata lañu war di nodd wala bu dee farata ban façon farata la wala sunna la kese noonu dañ koo sopp kese wala lu ñu sip la wala lu xaraam la lool mooy àtte yi wala lu ñu yooyu yooyu la wala baax kese la mais noddu mais nit mën naa julli sans noddu kon leer na ma kon du farataay jëmm man waaw maa ngi lay déglu waaw lool waaw may naa waaw loolu moom am na <laughs> mooy eh, eh, du charte que ne ku noddul sa julli baaxul kon loolu xam nañ ci du farataay jëmm du fard boo xam ne fardu aynin la ku nekk da koo war a def waaw te tamit eh, du du ne bu ñëwee ci jàkka ji ku nekk daa war a noddal boppam parce que fardu aynin la kon leer na waaw boobu kon boobu leer nañu ne manu la doon boobu kon baax na léegi continuer nga ne ma waaye euh, nodd mais nodd boroom xam-xam yi dañ naan ab dëkk bu ñu booloo ba ko ne duñ nodd imaam bi mën naa dal seen kaw bu boobaa imaam bi mën naa dal seen kaw bu boobaa kon kay lool mooy kon fardu kifaaya la parce que bu ñu ko deful ñoom ñéppay am bàkkaar comme que ñoom ñéppay nekk ci bàkkaar ba ñu bàyyee nodd muy kabiira gu rëy dal seen kaw man cee am sax lool day war ne kon mbir mi farata ndax bu doon lu ñu sopp kese imaam bi du ci xeex ak ñoom waaw waaw léegi baax na waaw on est léegi ana la waaw kay kon nodd ak alquran jàngale alquran ci côté boobu yow boole nga leen noonu <laughs> léegi man ma ne la yow sa questionnement bi daa mel ni leerul baal ma continuer ngir mu leer waaw ma continuer li ma doon développer bu leerul entre temps nga ne ma bon sama questionnement ba ma doon am da peut-être manuma koo formuler de mais yow li mu tontoo ko waaw bu boobaa nga wax ma ko dégg léegi xaaral ma pare léegi mooy. al jàngale alquran jàngale xadiis jàngale xam-xamu diine ak yooyu noonu ak nodd yi ñoom ñoo bokk àtte waaw ñoom ñoo bokk àtte eh, ci côté bii mooy parce que bu ci nekk xoola eh, parce que jàngale alxuraan mooy yiin yépp nag boroom xam-xam yépp d'accord nañ parce que nekk fi laaj bi du ne est kii noonu mooy est-ce que loolu c'est possible est-ce baax na wala baaxul est baax na mais ñépp d'accord nañ ne def ko sanga laaju pay moo gën non loolu moom moo gën def ko tatawuan li wajhillahi taala moo gën te moo gën a aslam moo gën a mucc parce que nit boo xamante ne nii day noddu di laaj pay iblis mën na ko faa jaare yàq yéenéen même bu dee ne yéene débéem rafetoon na loolu moom leer na mais nag est-ce que dañ naan comme que loolu problème boobu mën na cee am ba mooy tax ba mooy tax ñu ne affaire bi dafa xaram déet waaw parce que loolu ixtimaal kese la ixtimaal kese la te nit ñi yemuñu lii possible na mën naa am loolu kenn du ci euh, euh, teg ab àtte waaw amaana ay amaana kenn du ci teg ay àtte waaw li gën a mat mooy bañ a dara lépp nga def ko tatawwu'an li wajhillahi taala ngay jàngal alxuraan li wajhillahi taala di jàngale xadiis li wajhillahi taala waaw eh? yow sax pay ak tamit nga koy def ihtisaaban lillah nga koy def li wajhillah di sàkku am ngërëmu yàlla ci li ngay def loolu moom moo gën loolu moom moom jar wax léegi nag est-ce que leneen li possible na mooy laaj ci pay loolu nag la boroom xam-xam yi fa lañu wutee ci la ko mel ni xanafiya yi ne ñoom bu dee nodd loolu manu la ne waaw xam nga mooy eh, te masala bii nii mooy dellu ci masala am est eh, man nay faje di di faj nit ci ruq ruqya di laaj alxo di laaj pay di laaju pay loolu it masala la waaw mais loolu fo bu boobaa waa jumhur dañ naan Hanafi yi très bien yéen ñi doon bañ ne affaire bi manu la nekk xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi nag radiyallahu bi nekk sahih yi bi muy wax ne dañoo demoon benn voyage dem benn dëkk gaa yi bañ leen a ganale gaa yi bañ leen a ganale gaa yi bañ leen a ganale bi nga xamante ne ci lañ leen ban a gañale nag ñu jekki toog ca dëkk ba ca guti dëkk ba gaa yi jékki-jékki am ñu daw si ñëw ne leen kat ah le chef du village kat ah jaana ko matt walla jiit waaw léegi nag jiite ko fett wala jaana ko matt voilà loolu moo gën a jug jii ko jiite ko fett wala jaana ko matt mu ngay waaj a sonn na est-ce que amul kenn ci yéen ku mën a mocc am ku ne man gaa yi jaaxlu ne oh sawaay moom kañ la nekk ab moccukat ab médecin ñu daal di dem biñ demee mu moccal ko affaire bi wàcc gaa yi jël benn xaaju troupeau gaa yi ne gaa yi jox ko pour fay fay ko ah pour kontaan ci moom ñu jox ko ab xaaju troupeau waaw troupeau bu rëy ñu jël xaaj bi daal ko ci daggal jox ko mu ne man de moom mu jël ne man duma ci utiliser dara fekk demuñu ba ci yonent bi aleyhi salaatu salaam laaj ko waaw bu ñu ko laajee daal mu ne baax na bu boobaa laa koy door a laal sinon man duma ko laal ah. sinon man dara laa ci dul laal léegi ñu ñëw laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko kan moo la xam loo këne moom day faj faati ndax dane ko loo ko faje mu ne man faatiha mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam man faatiha kese laa doon jàngaa ah. ci laa ko moccale da ba ba ba ba dangar gi wàcc mu ne ko wamaa wamaa adraka anna kan moo la xamal ne moom shafiya la ah kan moo la xamal ne euh, fatiha day faj <laughs> waaw mooy loolu la ne moom day faj te kan moo la xamal loolu mu kooku buur yàllaa ko dëppale waaw waaw fiihi shifaa'un ñu wàcce ci yow alxuraan joo xamante ni shifa la day faj moom mu ne naa jël li ci gën a màgg te alxuraan yi di faatixa daal di koy moccale ba mu wàcc yonent bi aleyhi salaatu salaam muy laaj ci lool mu ne ko dagan na mu ne ko ndax de am na lu ci des ngeen jox ma ci waaw kay bu daganul woon laaju pay ci mooy laajuñu mais dañ koo fay ci mocc gum mocce alxuraan la ko def xanafiye yi rahmatullah alayhi foofu dañ ne hé hé loolu ak lii bokkul loolu ak paj la alors que lii jaamu yàlla la goo xam ne mahd la jaamu yàlla kese ay nodd ak jàngale alquran ak jàngale lii loolu bokk la ko mu faj waaw <laughs> mais <laughs> pour pour pour revenir <laughs> mooy masala bii li lan laa doon wax mooy ne masala bii ci yoon sax waruñu ci woon na ñëwaat mooy fi li ma bëggoon a wax foofu rek mooy. yooyu yépp ñoo bokk ñoo bokk ay àtte même bu dee gis nañ ne xana ku mel ne xanafiya yi def nañ ab différence entre jàngale alquran beeg xadiis ak li nga xam ne mooy faj gi waaw waajuy mocc ci alxuraan ak yooyu est ce que mën na ci laaju pay ñoom def nañ te nee nañ lool sax darul laajug pay te tamit même ak pay loolu ak faj la sax bokkul ak lee waaw ndax jaamu yàlla yi yemuñu jaamu yàlla yépp yemuñu jaamu yàlla boo xam ne exclusivement pour yàlla kese kese kese kese kese mooy boo xam ne intérêt keneen newu ci waaw comme comme nodd ak yi comme nodd ak yi yooyu noonu euh, lii nii mooy ne bokkul ak yi nga xam ne comme ak faj nii nga xam ne mooy affaire bi dafa jalgati day dem ci keneen danga koy def ngir faj nit boo xam ne soulager nit koo xam ne ab feebar moo ab gaar-gaar moo ko dal dafa wéradi waaye euh, euh, mooy en fait masala bi li ko euh, imaam as-Suyuti rahmatullah da koo résumé ci loolu waaw da koo résumé ci wax jooju wa axidun ajral xadiisi yaqdaxu jamaatun wa axaruna samahu وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل mu ne wa aaxidun ajral xadiis yaqdahu kuy jël pay ci njàngale ko muy jàngale xadiis wala alquraan wala mooy comme lii rek waaw <laughs> am nañu abusé parce loolu niñ ci ñëw après ba après quoi après mu ne loolu jamaatun am na euh, euh, yaqdaxu jamaatun am na benn mbooloo boo xam ne dafa jam loolu ne déedéet loolu moom kenn du ci jël waaw kenn du ci jël te loolu imaam Ahmad moom siiw na ci tereeg loolu ak imaam Ishaq miñ la waxoon lool ñoom imaam Abu Hatim ar-Razi laaj nañ leen ci wàllu muhaddis boo xamante ne nii day jël a day jël ci liiwam xadiis ci njàngaleem gu muy jàngale xadiis ñu ne ñu ne bu kenn jël ay xadiisam bu leen bind ci moom dara waaw ak ñeneen ak ñeneen ci boroom xam-xam yi bari nañu ah <laughs> waaw loolu la léegi ah, moo tax am na ñoo xam ne euh, parce que dañ doon bañ tamit nit ki def ko genre profession benn benn loo xam ne daal ci lay ute alal waaw ci lay ute alal def ko utukaayu alal am na xam-xam toog léegi di mel ni mbir mi daal xam-xam bi la def euh, mooy marchandise bi muy jaay ñu ne loolu loolu loolu imagine leen loolu kook yéenéem nan lay demee te tamit kooku noonu am na benn affaire mooy dara waxuñu ne moom du créer des fois ngir mën a ngir mën a client ah. parce que yow bu boobaa client yi dañuy exigeant ndax gars bu boobaa affaire clientèle lay doon bu nee ne boroom xam-xam bi moom mas alam yi bala mu koy tontu benn fekk nga signer chèque ah moom it day exigeant ci ci ci pay ci ci kii bi ah moom it day exigeant ci tontu yi nga koy tontu waaw te loolu mooy tem nga nekk fi sax tontu ko tontu yoo xamante ne lu koy neex la yooyu yépp daal ñu ne comme que yii yépp mën na cee ne te tamit mooy li gën garaaw mooy mën naa yàq yéenay nit naa yàq yéenay nit waaw ñu ne yii yépp daal lay tax ne lii daal moom lu ñaaw la loo xam ne bu ko kenn de <laughs> waaw te tamit mooy gars yi fond de commerce lañ koy def <laughs> comme li gars yi am nañuy nettali naan imaam Shu'ba lu mel nii wataxoon mu doon wax naan bu leen bind ci ñu ñàkk ñi dara parce que ñoom ay dañuy kàcc <laughs> loolu nag lu ñuy nettali li ci moom ndax wér na am wérul loolu allahu alam <laughs> amirul mu'minin imaamu Shu'ba naan dañuy nettali naan da doon wax ne non euh, bu leen bind laa taktubu anil fuqara'i shay'an fa innahum yakdhibun wu ñu ñàkk ñi bu leen bind ci ñoom de parce que mooy euh, mooy ñu ñàkk ñi mu ci jublu mooy ñi nga xam ne dañoo xam ne ay ñàkk lañ ba pare di laaju pay ci ci hadith yi ñuy jàngale <laughs> te comme que temps yooyu mooy c'est que ñoom seen jamono yi euh, euh, léegi ci wàllu hadith day xaw a jaaxal ñenn ñi mais jamono yooyu gaa yi xam-xam moo leen ñoroon da ngay gis koo xam ne xoolal imaam al Bukhari Bukhara la dëkk ca Ouzbékistan mais fu ne dem na fa ay Makka Médina Égypte fu ne Irak fu ne dugg na fa ñoom imaamu Muslim fu ne dem na fa ñii Shaam fu ne ñu dem fa yal imaam Shafi'i fu ne ñu dem fa mooy dañ doon wër xam-xamaleen ñorom imaamu Maalik xoolal rahmatullah alayhi ni gaa yi doon jóge fu ne di ñëw di jàng si ñoom Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani neewuñ ne non man sama sëriñ di imaam Abu Hanifa moo way <laughs> sëriñu fuqaha yi man may may numéro trois ci ngir mi lu may def ci imaam Maalik mais mu dem jàngi Muwatta moo tax Muwatta u imaam Muhammad ibn al-Hasan am na waaw comme ni amee Muwatta u Yahya ibn Yahya al-Laythi rahmatullah alayhi ak ñeneen ñoom bu al ak ñeneen ñi ñoom Abdallah ibn Wahb yooyu ak yooyu am nañ léegi euh, ñoom looloo leen ñoroon léegi nag loolu nga xam ne mooy mooy léegi dafa mel ni noo koy xaw a parce que même euh, euh, mooy gis nga ni ngay gisee famille yi en tout cas comme boo ñëwee ci Europe ni ñu ni ñu joxe gëdd xam-xam ak njàng. nga gis daanaka bu rentrée bi jotee septembre dans quel maanaam sept waaw léegi dans septembre dans quelques mois dans mais dans un mois sax. waaw mooy da gis mais boo génnee ci dëkk bi mooy ni ñu koy waajale avant ak tamit bu ñëwee boo génnee heure jàng ñéppay jàngi dëkk bi ñépp kenn du ne ci mbedd yi bu dee heure jàng la ñii wa ngi ci fat yi ñii wa ngi ci école yi ñii wa ngi ci collège yi ñii ngi ci lycée yi mooy daanaka doo gis nit koo xam ne tal na aasu jàng te nekkul di jàng waaw gaa fële nag temps yooyu moom mooy uti xam-xam nag noonu la demee woon xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam xam-xamu li nga xam ne mooy xam-xamu xadiis noonu la ci gaa yi meloon mais foo dem engouement bi bëri mais nit ñi ku nekk noonu la doon def di uti xam-xam fu ne waaw di uti xam-xam fu ne mooy ne noonu lañ doon def ñoom engouement boobu te ñoom nag amuñ woon comme ñii di ami vacances ñoom amuñu woon waaw. imaamu Maalik rahmatullah alayhi ci moom jaay na téegu néegam mooy tuwaawu néegam jël na ko jaay ngir jënd ay këyitam yooyu allahu akbar waaw waaw imaamu Maalik ibn Anas men na ah? imaamu daaru hijrati ah waaw waaw Abdullah ibn Abbaas toog na buntu néeg Zayd ibn Saabit ah di ko xaar ci poussière bi buntu këram di ko xaar mu génn nekk ci poussière bi di ko xaar mu génn moom Seydina Abdallah ibn Abbas moo taxi seetal ku nekk ci ñoom rek après imaamu seen waxuma la seen jamono mais imaamu jamono yi ñi ñu doon waaw kon mooy loolu noonu eh, ñi nga xam ne dañ doon jàngale xadiis bu dee ku ñàkk la ñoom dañ doon ragal ne tem muy créer ay xadiis ngir ngir quand même ba pare di ci la mooy di ci laaj xa di ci laaj xaalis waaw ñuy ñuy ñuy xalaat ne kii bu tem bu taalibee jàppee na li mu yor ci xadis bariwul kon dootuñ fay yenn fay waaye yenn xadis yi mu yor moo tax ñu doon wax wax ju mel nii loolu mooy côté bi am ñeneen mu ne samaxu ñoom dañ ne mais loolu moom dara newu ci waaw mooy man nañoo loolu daal euh, bu dee da koo soxla daal mën na koo def waaw waaw man na koo def loolu la loolu moo tax ku mel ni ah, ah, ah, Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullah alayhi noonu la doon def sëriñu imaam an-Nasa'i boobu nga xam ne moo tax imaam an-Nasa'i am na xadiis bu mu ne gis nga nag <laughs> Yaqub suñu sëriñ Yaqub ibn Ibrahim gis nga xadiis bii nii doonu ko woon jàngale kenn lu dul mu joxe diinaar wala nisfu diinaar non xadiis bii moom doonu ko woon jàngale lu dul nga fay waaw Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqiyu ah nee on moom moom moom dara nee moo tax des fois da doon xadiis boobu da ci doon laaj li nga xamante ne mooy ak pay danaan joxe leen diinaar wala ne su diinaar pour mooy mu ngi mel ni rek <laughs> bu doon ne mën nañu gam gamle kër gi ak li nga xamante nii mooy daara gi ñu nekk na kenn taxaw ci suuf ci bunt bi damay day moom sëriñ bi Yaqub ibn Ibrahim day jàngale loolu jàngaleem jot na de comme ñu ne midi lay tàmbale njàngale xadiis bi nag ci lay jàngale xadiis bi xam nga ne jàngale xadiis bi du ñëw rek ne qaala rasulullah déedéet sallallahu alayhi wa sallam haddathani diw ak muy dem ba jonante ma lay saab saab mu wax xadiis bi gaa yi dem mooy laata ngay dugg ngay joxe waaw moom moom da ngay joxe diinaar waaw environ deux cent wala cent cinquante euros nga doon joxe ngir man koo am boo ko joxee ba pare mu wax la xadiis bi nga daal di takk xadiis bi benn xadiis nga daal di dem <laughs> waaw benn xadiis la lay wax nga fay nga fay ba pare moo tax moom ku mel ni moom dafa jàppoon ne loolu dara newu ci waaw daraa ci newul bañ a laaj pay ci yenn yi voilà na ko noonu euh, euh, euh, al imaam jële nañ tamit ku mel ni kene loolu dara newu ci al imaam abu nu'aym pa asbahani sëriñu imaam al buxaari bi al fadl ibn dukayn ah rahmatullah alayhima ku mel ni moom it jële ko ci moom mu am ñeneen nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne noo loolu li man shughil waaw dañ ne dina possible koo xam ne moom en fait loolu day tax moom day day tax liggéey ba mu doon def manatu koo def comme noddukat bi buñ nee ko ah léegi nag yow lañ fi samp nga nekk di nodd ci juróomi julli yi te moom ab liggéeyam ba muy def ak lii compatible mooy bu naree parce que booy nodd doo bàyyi bañ ne heure bi heure bi mooy <laughs> mooy du nodd rek ñu julli loolu xam ngeen noddu ni muy demee des fois bu dangay noddu kese ñu julli ci saase waaw en plus buñ ko ci naree tegal ne ko yow yaay yow yaay tëj jàkka jeeg yooyu mu xam ne loolu ça du temps mu ne ah loolu kon man gars yi ne ko nag comme que yow dëkk bi yow daal lañ d'accord ne yow lañ bëgg ngay noddu mu ne ah mais man sama atelier bi nag. sama atelier bi parce que euh, àndul ak may noddu ak nar nekk bërëb yo euh, jamono yooyu yépp loolu bu boobaa nag waaw kay li man shughil bi kasbihi kooku koo xam ne moom métti mam yoroon ak la muy fàggu ngir mën a dunde mooy ne affaire bii nii daa tax moom mënatu koo def bu boobaa kooku nag jawazu kooku la ñu permettre hein boroom xam-xam yi daal di koy permettre ne am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu moom mën naa nekk waaw waaw loolu moom bu dee lii la ku mel nii daal na ko def waaw ku mel nii na ko def te moom la ko mel ni Abu Ishaq ash-Shirazi kan mooy Abu Ishaq ash-Shirazi ah <laughs> loolu moom duma leen ci tenir rigueur même bu dee ne laa yan bari quoi ñu ñàkk koo xam parce que dafa am ñoo xam ne dees leen a war a xam c'est vrai que euh, bon siira lañ ne mais bon nekkuñ ci siiraay kese mais lépp dund yonent bi alayhi salaatu salaam la voilà buñ ko gisee noonu moom ci moom lañ ne waaw ci siira ci dund yonent bi alayhi bi lépp ci dund yonent bi alayhi salaatu salaam lu tukkee waaw mu dund moo tax yooyu dund bu dund du woon yooyu duñu dund waaw xadiis du dund ah da dul exister sax waaw fiqh du dund usul du dund dara dund voilà <laughs> léegi mooy bon loolu moo tax fii amaana buñ doon laaj ci ku mel ni ñoom al imaam ibn Isaaq mooy kan wala ñoom imaam Muusaa ibn Uqba ñoom Euh, borom subulul huda war rashad as-salih ash-shami waaw peut-être ñooñu dinañ la mais ñii garaawul al imam ash-shayrazi abu ishaqa mais moom moo bind euh, borom majmu' lan la doon shara dama waay c'est problème bi mooy bala ngaa wax borom maj mooy majmu' mooy lan waaw ah, c'est euh, loolu war nga xam majmu téere imaam an-Nawawi boobu mu def ci wàllu fiqh mais téere kii nii kii la doon shara kii la doon sara téere kii la doon shara Abu Ishaq ash-Shirazi moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne ku mel lii daal mooy li gën a dëgër waaw koo xam ne moom liggéey bi muy def bu naree def lii jàngale alquran wala jàngale xadiis bi day jël day tax du ko mën a booleeg liggéey ba muy def nodd gi it dina en tout cas bu doon chiffre dafeeram dina ci wàññi lu bari même bu dee du ko du tax sax du du tax du bàyyi mbir mi ndax entre fajar bu noddee fajar ba pare ba gaay julli quand même ba foofu am na fa lu gudd mooy mooy gudd na hein mooy tisbaar ak tàkkusaan euh, entre euh, fajar ak tàkkusaan am na fa kii bu bari mais daal bu dee ne day empiété ci chiffre d'affaires bi lu bari mooy waajooju am na possibilité am na possibilité ne ah moom bon nañ ko fattal quand même li muy ñàkk te loolu nañ koy fatte kon mooy nañ ko fay lii ndax loolu kat chiffre d'affaires bu wàññeeku la loolu ah man na koo def rawatina nag bu dee nag koo xam ne comme jàngale alquran walla xadiis wala jàngale diine ak yooyu yooyu moom nga xam ne taalibe yi di ñëw tous les jours wala cinq jours sur sept wala sept six sur sur kii ñooñu mën nañ leen wutal ay salaire loolu moo tax boo gisee boo déggee xaw ma loolu nag xaw ma ndax dëgg la Arabie saoudite ñu naan boroom xam-xam yi gars yi dañ leen di defal yu mel noon mais loolu moom mooy li gën a jaadu lu mën a gisee waaw parce que ñoo xam ne non seulement ci tukki lañ dëkk ci jàngale fu ne da ngay gis ndeysaan suñu sëriñ bi euh, Cheikh Mouhamadul Mukhtar Ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa hafida ah wa ayyada fu ne da gis mu def euh, euh, gis naa ko suivre nag mm, hafidahullah daay euh, mu koy suivre da gis ay cours yu muy def miti na yenn yi mu koy def Makka yenn yi mu koy def fan fële nu mu tuddati côté Jidda xaw ma fu ne mooy daanaka ci voyage lañ dëkk ci voyage lañ dëkk fu nekk fu nekk nekk ci loolu te ba pare bokk ci commission kii borom xam-xam yeeg laj na yéeg yu mel noonu fu nekk ñu leen fay solliciter mais kooku loolu da koo mën a boole kub liggéey loolu rek loolu kooku kay lool lool lool li mu taxaw xeet bi côté boobu kan moo ko mën a taxaw waa ji nga xam ne ab ab entreprise am la yor moom bu kiiwee ci boppam la kii moom day defar ñépp waaw ñooñu kay jox leen moo gën a yell jox keneen voilà kon mooy bu dee ne ah, koo xam ne kooku mel noonu loolu moom mën naa ne faxtiira hada moo tax mu ne lii nag mooy li gën a dëgër ci wax wax yépp lii mooy li ci gën a dëgër waaw walla kon nag mu ngi noonu léegi nag ñu ne lii mooy li gën a dëgër parce que xadiis Mawlana Ibn Abbaas biñ la nekk Sahih Imam Bukhari ah? rahmatullah alayhi axaqu ma axadtum ajran kitab li gën li nga xam ne mooy li gën a yey lu ngeen jël pay mooy téereb yàlla li gën yey lu ngeen di jël pay mooy ci téereb yàlla bi mooy di bu ngeen koy jàngale man ngeen cee jël pay ta euh, tamit lële da koy dëgëral kooku nga xam ne ñooñ doon faju nga xam ne euh, euh, kooku doon faju joxe loolu te tamit yonent mi aleyhi salaatu li mu jox al imaam Abu Mahdura loolu it da koy wone waaw moo tax am ñu ne noonoo loolu joxlu la waaw daf koo jox noonu mais du lum réclamer mais incha allah li gën a dëgër mooy loolu mën naa ne waaw bu dee ne mais lii yëpp man naa ne nag wax nañ la lële moo gën waaw te moo gën a mucc léegi nag am na lu abusé loo xam ne benn waay moo ma ko doon wax euh, benn euh, suñu waay la boo xam ne Cheikh Ndiougo xam na ko Euh, dañu doon seet ci euh, burkinabé la bu dëkkoon Suisse léegi mu ngi kanadaa <coughs> Arabie saoudite la newoon fala doon jànge après mu ñëw euh, newoon Suisse doon jànge Lyon 3 tamit ba nekk docteur mu ngi mu ngi kanadaa léegi mu ñuy nettali <laughs> ci wo man ba laa ko bon sooy sooy baa la tudd sooy sooy sooy baa wala noonu mais man Shuayb laa koy xam naa ne Shuayb la mais mooy comme ñun rek africains yi ni ñuy kiiwee tur yi quoi soo yi boog yu mel noonu <laughs> mais Shuayb la tudd <laughs> waajoo xam boo gisee nii ku ñàkk caaxaan sax te kii <coughs> muy <coughs> nettali lu lu lu bizarre mu ne Suisse fee Genève la ne woon ay côté 2010 euh, 2010 yooyu 2011 mu naan mu mu muy nettali dafa am dafa jàkka ji muy doon bi muy jullee dafa jékki noddukat bi noddukat bi la jékki gisu ko mais mooy def na ay fan daal gisu ko ci jàkka ji li koo gis après nee na muy dox ci mbedd mi dajeeg moom <coughs> dajeeg moom mu naan ko mu mu muy nuyonteeg moom nii naan ko mais fan yi dama la gëj a gis maa la doon kii ci jàkka ji waa ji ne ko temps yi damaa nekk congé <laughs> xam nga loolu moom c'est abusé quoi mooy mais vraiment mooy mooy loolu nag amul kenn koo xam ne ci ñu naan lii c'était possible que boole bokkoon na ci ñi nga xam ne jàppoon nañ ne quand mbir mi day àgg fii loolu taxul woon ñuy wax waaw. waa jumhur ñu ne mën naa ne boo gisee Maliki yeeg ëpp mooy ñu ne loolu mën naa nekk moo tax imaam Ibn al-Arabi it loolu la wax ne loolu li gën a dëgër mooy ut jëlu pay ci loo xam ne ci njàngale alquran ak loolu mën naa ne mais mooy ci ay conditions yi la wax quoi eh, mooy xam nga ne ñooñu bokkuñu woon ci li nga xam ne moom lañ doon jàpp ne loolu dina fa àgg que nit ki comme léegi mu mel ni. Euh, joo xamante ne nii ci usine bi lay liggéey dafa am ay congé waaw c'est vrai que bu dee côté tubaab yi moom boo fi ñëwee mbir mi bu ngeen ko dugalee ci réglementation bi moom mooy day am jour yoo xam ne dañ naan il faut mu am liggéey bu ne day am période de congé mais quand même quand même même loolu mooy yow même boo ñëwul julli si même boo noddul mais nga ñëw julli si mais nga ñëw toog ñëwoo bañ dajeeg yow ci mbedd yi mais dama laa gën a gis nga naan taay damaa nekk congé mais loolu mooy lan xam nga xanafiya yi loolu ab xanafi bu ko déggee danaan voilà voici dérive yi ñu leen doon wax wa lii lañ leen doon wax dérive yii lañ lañ leen doon voilà xanafi bi danaan la danaan leen très bien man lii laa leen doon wax gis ngeen bañ leen di wax mbir mi li tax affaire baaxul que ni day affecté en plus mooy mbir yi day dem ba nekk loo xam ne dootu mooy mbiru mbirum yéene ci yéene la yàq yéene ji ci boppam moo amati ndax bu nit demee ba moom léegi dootul ñëw ci jàkka ji bu nee en congé parce que moo noddukat bi ah mu ngi en congé mais kon kay imam bi xanaa war naa mën a dem congé kon parce que <laughs> moom it bu congé am jotee nu muy def mooy yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp ay waxi caaxaan la mooy gars yi amul kenn koo xam ne kuy soutenir loolu même ñi ne loolu possible la mooy loolu nag dérive la waaw dérive la boo xam ne moo taxit ah mbir mi wax nañ la nag malgré tout ça la lay a dëgër te waxoon naa la am na beneen affaire boo xam ne dafa xew ci affaire wolof yi mooy ne ñoom lépp loo xamante ne nii dafa yomb duñ ko jox gëdd waaw mais nag lii bokkul ak noddu noddu moom bokkul waaw parce que noddu moom beneen affaire la mooy ne liñ doon wax côté boobu naan euh, ci jàngale bi nga ñii sax nga laaj ci pay daanaka mooy li gën a ràññee eh, mooy li gën a ràññeeku loolu waxuñu nodd ah nodd bokku ci de déedéet nodd moom li gën a ràññeeku mooy ñu bañ cee laaju pay parce que nodd moom jëlal nit yenn temps yi lool lool moom xaw ma nan la mën a jëlale yenn temps yi waaw lu dul à xanaa ñu wax la liñ la waxoon sànq te loolu sax même malgré tout ça loolu noonu euh, lu difficile laa gis waaw mooy daal noddu lii mooy pour euh, ferankolaay wax ji mooy ne daal li yonent bi alei salaam wax nii loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a ci affaire bi waaw am na yeneen dalil yu nit ñuy tegtaloo ci côté bële euh, comme yiñ la wax sànq mais daal lii ci masalaam nodd moom dane Seydina Uthman radiyallahu anhu ibn al-Aas ibn Abil Aas ne ko wattaxid muaddinan jàppal mooy lii mooy li ci gina a dëgër bu fi ut buur ci ut pay kuy nodd na nodd sans laaju pay te li tax Abdallah ibn Omar dëgg la mooy ne dérive mooy loolu moom dafa jàppoon lii dafa xaram le fait mu jàpp mu ñëw ba ba ba wax inni uhibbuka fillah mun na ko waaye man ubghiduka fillah man dama laa bañ ci yàlla loolu mooy wan ne moom dafa jàppoon ne lii dafa xaram te loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci côté noddu côté noddu waaw côté noddu moom bu ci laaju pay waaw boo demee nag ba nekk koo xam ne amaana yow laaju pay daal boo ko deful moo di problème mais loolu foog naa boo ko waxee gaa yi sax ñu dimbali la quoi. bu ñu la xamalee yenn problème yi mën nañ la koo dimbalee mais daal di ci laaju pay loolu li gën jàppali te gën a dëgër insha allah mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam mi ni wattaxid mu'adhina laa yasalu an adanihi ajra utal ab noddukat boo xamante ne nag buy nodd noddam nga ju ci laaj ak pay loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Usmaan nee na bokk na ci lim wax keroog